ñéeg moom la Sëriñ Tuubaa di wax ne fa zullu zambi wa balaayi afdalu min izzi rushdin wa saraahi yahsul tedd nga bi nga am ci jaamu yàlla torox bi nga torox ngir bàkkaar boo def ko ëpp doole moo ko gën ci yàlla bu fekkee nag jekk yàlla ñooñu dana tax bàkkaar dina delloo ci yàlla ni la jaamu yàlla bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon nit dana def benn bàkkaar bàkkaar bi bu ko àggale ñu ne ko yow yonent yàlla bi alayhi wa sallam ana loolu mu ne dafa def tiit ful ay jaamu yàlla mu ne ko ci jaamu yàlla tiit ragal yàlla ngir xalaat ne dana dem safara ba ay jëfam yokku yokk du ko ba ëllëg mu mucc Imaamul Buxaari dafa nettali loo xam ne ci Abu Hurayra la ko jëlee Borom tabaraka wa taala xadisul qudsi dama aatawoon ni mu ne ulyaa faqadtu bi xarbi wa maa taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafil hattaa uhibbahu fa idaa ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazii yasma'u bihi wa basarahu allazii yubsiru bihi wa yadahu allazii yabtashu bihaa ورجله التي يمشي بها إلى آخره حديث بن عن النبي إن الله تبارك وتعالى خلق آدم على سورته وعلى سورة الرحمن سن borom dafa bind aadama ci melaw boppam loolu lu xóot la lu aajowoo gis la lu aajowoo jekk la lu aajowoo xam la ndax pas-pas dafa nekk ci biir te suñu borom dafa juróom la dara xàmmeewu la dara aadama suñu borom daf ko bind mu nekk yonent ba noppi nekk xalifa mais am na yonent yu nekk xalifa ak yonent yoo xam ne nekkul xalifa xalifa mooy lan mooy wuut su morom bismillah li nga xam xalifa dama jàng ci tawxid ne suñu borom azza wa jalla ñu réew nag mbindeef lenn ba lenn ceex ñu réew nag mbindeef dara dara dara dara dara loolu nag lenn lu nit di xalaat ci xel amul wenn melo bu ko nit mën a jox boo xam ne dina dëppoo meloom kon bu sallallahu alayhi ne inna allah tabaraka wa taala xalaqa aadama ala suratihi suñu boroom dafa bind aadama ci meloom moom suñu boroom dana doon lu lu mat a lan la jublu ak wuute gi suñu moroom wuute bindeef muy weesu nday wax wuutu ak aadama ak nit ñëpp kon ñu bind meloo suñu boroom ñaari leen dañu mën a àndee suñu boroom ba mu bindee aadama indi ko ci kaw suuf daf koo def muy xalifa xalifa mooy lan sa xalifa mooy ki la wuutu ci dërëm lépp loo xam ne aajowoo na ci suuf ki fi wuutu yàlla day yilif loola ni ko yàlla yilife du doon ni ko yàlla yilife ndax yàlla moo ko yilif yilif loola waaye dana mel ne dénk na ko kilifteef gi dénk kooku suñu borom di dénk mbindeef kilifteefu li la ci àdduna lépp li la ci kaw suuf lépp ak li la ci asamaan dafa am lu ko waral benn ci bind yi wuñ ko bind dajale lépp lépp luy rëns mu boole ko ci mu jox ko baat boo xam mooy sottal lépp baat bi mooy baatu kun dañ naan yàlla rek ko jagoo kun mooy lan mooy nekkal bëgg dara am nga ne ko kun maanaam nekkal loola daal di nekk amal loola am nekk ni yàlla rek ko jaboot xam li ñàkk xam gi day adatu xamal ne jullit dafa war a meloo mel suñu ba mu def rëy kibriyaaw rek mel suñu borom yi bu ñu jàngee alquran gis inna allaha samiun basirun latifun doom adama neewoon na ko buñ ne inna laa samiun basirun suñu borom ñu ñu bind doomu aadama mu ko nattali fa ja'alnaahu samian basiran bokk boobu kon ku ni suñu ak ku ni doomu aadama ji ni ñu mu ngi mel ne rek samian basira bi suñu ak samian basira ni ndox doomu aadama bi waaye nag nit ki li tolloo ak déggam ak gisam samian basira la dana ci gis li mu aaju woon lépp lu mu bëgg a gis xool gis ko lu mu bëgg a dégg dégg ko kun ji ñu ko jox itam lépp lu mu bëgg am bu kun loolu am moom la ñu ko jox ci su leen ñu mel ne sëñ Tuubaa ñu ne Cheikh Moussa Diagne bi amrillahi in kuntu kun yakun wa kullun bi amrillahi fa kun bi qudrati sama ndigal mooy ndigalal bu ma nee dara nekkal loola nekk ñépp nag ndigalal yàlla maanaam sama ndigal am ndigalal yàlla ñépp di boole di ndigalal ya kulli bi amri la taxkum bi xodri kon atteel sama maa am kàttan keneen koo xam ne itam dikk nga suñu jox la kun jooju nga wuutu suñu borom ci adduna bi ñu dénk la kun loo bëgg mu am mu am ñi ko umpale ñi ko umpale seen umpale boobu ko ñàkk a xam wàññiwul dara ci am gi mu am waaye mu xam rek askan gi nisbiya bi moo buñ ne nit day gis ne yàlla day gis du càggee ne yàlla gisu boppam ba la jox nit ki buñ ne yàlla dana dégg ñu mel ne nit ne day dégg du càggee ne déggu yàlla dala jox nit kunam ji itam noonu la demee waaye am na jàmm yoo xam ne jox na leen kun adduna ji nekk luñ fi ne am rek mu am kon moom ne Abi Talib liñ nag yi inna lillahi ibadan law sa'aluhu an la yaqima saa lam yaqimha suñu borom am na jaam yoo xam ne bu leen ne woon bu saa taxaw suñu borom tomm yamal xeer bu fekkente nag ni alquran wax na maa ya'lamu ta'wilahu illa allah ta'wil alquran yàlla rek ko xam naka noonu la secret yu bare bare bare ci dox diggante mag jaam ñi umpale ko lu dul kam ko jëflante rek moo ko xam suñu borom dafa bind jaam ñi wóotale leen jox leen ay may leen ay may yoo xam ne dañoo wóote kenn ku nekk ak fa sa may féete kenn ku nekk fa sa istiadat féete kenn ku nekk fa sa kanam wëlbati ko jublu mu xamal ci jaam ñi ay kumpa yoo xam ne dañu naan kumpa suñu borom rek ko xam dëgg la mu mel ne bu ñëwee kun suñu borom rek ko yaroo dëgg la waaye li mu tekki du ca ngeen ne jaam moom nga am kun wa alamnahum ladunaa ilman suñu borom dafa séddale bi mu i jaam ba noppi kenn ku nekk mu yàkkal la ndab loo xam ne mën na la caa defal xam-xam kenn ku nekk xeet ndab ba nga am ni mu wuteeg xeet ndabu keneen noonu la xam-xam ba mu cay sotti di wuteeg mu des gént a gént ne sàmba mu tukki woon am ci fukki at bañ defe ne dee gént naa mu ñëw sàmba ñëw ñenn ñi am basira dañu mel ne sàmba boobu dañ koy gis nga xam ne seen basira lañ koy wan ba ñu mën koo wax mën caa doon yan ñenn ñi yisaa duñ ci mën a doon waaye daañ ko daañ ko foog foog koo xam ne dañu gëm ne du ñàkk amit li ñu tuddee français ci muumi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al mu'minu yanzuru bi nuurillahi jullit aji gëm dëgg dëgg dëgg leeram yàlla lay xoole nit aji gëm dëgg dëgg dëgg day xool kumpa ci gannaaw kiiraay bu war loo xam ne du teew muy gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne in kaana fi ummati muhaddasuuna fa Umar minhum ngir wax ne ñi nga xam ne dañu bëgg a weddi xam-xam boo xam ne xam-xamu baatin la mu ne muhaddisuna mooy ñi nga xam ne dañu leen a wax luy xewi te ñëwagul mu ne ci bu fekkee ne sama xeet am na ci ci la Omar bokk te ñooñu la bokk gis nañ ne nodd nañ seet nodd dafa am benn waay boo xam ne mu yàgg am benn waay boo ne dafa dikk nekk yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam man de lii dama gént benn waay ne dafa yor jóolóoli bu ma ne ko jaay nga ko di ko ma ne ko jaay nga ko mu ne ma loo ma ne ko dama bëgg bu waxtu julli jotee bu muy wootee ñu di ko tëgg mu ne ko baatu doomu aadama moo gën a rafet kii daal di koy wax noonu mu ñëw bi ko bi laa ko gént man itam yonent ma ko waxee man itam nga xam ne suñu borom dina xamal ay lenn ci ay jaamam kumpa boo xam ne ump na ñeneen te mu ne xeeti xam-xam yooyu nit ci diggante maanaam rapport bi ruuxam ak yaramam am ci lay feeñe ne lu yeneen loo xam ne leeru xëy bi daf ciy dugg mu xam loo xam ne yeneen ñi duñ ko xam léeg-léeg dana nekk lu mel ne laadoo ci nit ki ni mu nekk woon ci sateex ak xusub euh, sateex ak sopp ak maar sateex nit la woon koo xam ne dafa nooy nepp amul benn yàq dañ ko daan taxañ dañ ko daan taxañ di ko yóbbu di ko teg dañ la abdante direct day nekk li lu bari nekk li wax ne dikku yonent bi sallallahu alayhi wasallam booba sallallahu alayhi wasallam ñëwagul wax li mu yilif lépp ak suñu jaaram ñi muy àndal ak seen melo noonu ko sopp sateex daan waxe château animal moom genn wàllu nit la woon genn wàllu bopp benn bët genn wàllu gémmiñ benn loxo benn tànk genn wàllu biir moom itam daf daan euh, toog rek di wax kawtif yoo xam ne dañuy toog ab diir ay fan wala ay weer wala ay at loola soog a am li xam ne itam Shafi'i noonu la xam ne ñoom ñëpp kat du ñu woon ay jullit booba lislaam ñëwagul waaye bind bu leen yàlla bind ñu mën a xam kawte moo a ne xam leen ne suñu borom dafay xamal jaam bu ko soob la nga xam ne moo ko ci lu ko xamal ruux yi nga xam ne ci jamono bi ñu toll ci xam-xamu zahir la jëfandikoo ba di gis ruux di gis na muy génnee di gis bu ñu fi génnee nañuy nekkee te seen wax lu ci bari dana dëppoo wala yoo xam ne ay wàll yi ñoo ko waxal ñu ne bi bind ndax ñett dafa am ñoo xam ne benn bokku ci morom te dañoo niroo ab may ab jég ab fay ab may ki suñu borom may nitu yàlla mu yëkkati la ko neex may ko ab fay borom dafa liggéey ba am ngërëm ñu fay ko ab jég ki suñu borom dafa koy jox adduna may ko lu may ñeneen ñi muy ci alal muy ci xam-xam muy ci melo te dañ ko koo jëlee ndax jaamuñu ca yàlla sant ca suñu borom bu ëllëgee mu texee bi ca yooyu yëpp lu am na ci melo waaye itam li ñuy wax tàggat maanaam tërbie li ñuy wax entraînement mën na lu bari ci yooyu dañuy nekk nit simple mel na nit ñi ñu topp seen pratique yooyu ni nga koy waxee ne nit ñaari unsur la mu di yaram ak roo sell leer loo xam ne bu taxawee fii dafa mel ne dafa raw seetu mel yëpp a ciy nekk lii li ñëwul ndax amul roo amul ëllëg ak démb ak tey bu fekkente ne nit ki tàggat na ba nga xam ne jismaaniyaam maanaam solo yaramam néew na doole ba solo yi wax ëpp ko kàttan day gis ay kawtéef yoo xam ne lu ñëwagul la loolu moo tax ma ne euh, tërbiya maanaam tàggatu boo jàngee mu xaddamatul xam bi dana la misaal yooyu yëpp la te arwaax yi maanaam roox yi bari na ci yoo xam ne dañuy wët di wëndeelu ci adduna bi léeg-léeg ñu jox wala ñu wan nit wala ñu xamal nit dara loo xam ne xamuñ ko woon li ñu tuddee al ilmu la bi du toujours lu ñuy sàkku lu muy lu ñuy fàggu loolu it alxuraan xam rek wa allamnaahu min an-naa'ima wattaqullaaha yu'allimukumullaah bu ngeen ragalee yàlla suñu borom xamal leen ay kumpa yoo xam ne kumpa na ñeneen ñi. at-ta'liimu rabbaani maanaam xamal suñu borom nag dafa yaatu yemul ci nit rek yemul ci malaayika rek yemul ci jinne rek yemul ci rab yi rek ba ci gën a kawe ci ci jàngale suñu borom mooy as-sirrul masuul xam nag suñu borom nag amul dayo alquran nee na wax xeeraa bu ko ilal naam buñ seetee yamb yi ni ñuy organiser seenum réew seen dëkk organisation boo xam ne nit ñi nga xam ne dañoo am xel mënuñu ko mu seet xorandom yi nga xam ne jamono tàngaay dañuy dajale lu ñu dundee di ko dajale di ko dajale di ko dajale ci seen juróom kan ba mu nekk fa ndax xam nañ ne sedd bi dana ñëw te bu sedd bi ñëwee buñ génnee dee ñu toog fi di ko lekk nga xam ne kon nit mënu la weesu xel mu mel noonu nu seet jullikaate yi nga xam ne jullikaate bi ba nuy xale dañ daan wax naan dégg suñu tubaab dañu ne gëmm leen tubaab moom bi ñuy defar moom mu moo tax mënul roo jullikaate moom def nii xarale baaraam yi di xool moo tax mu mën roo ñu naan sax mu jàpp daf koy def doom te sax ni xam-xam bu mare bi ne moom day jàpp sax ni fett ko ci bopp ba nga xam ne dootu mën a dem waaye du dee day nekk ci lu mel ne xëm ndax moom bu judd bu doom yi juddoo doom yi muy bu ñu juddoo rek bu doom yi duñ am lu ñu lekk te su fekkoon rayoon na sax ni bu doom yi juddoo fekk mu wow duñ am lu ñu lekk bu ko bu ko fettul ci bopp bi sax ni dem yoonam buñ juddoo duñ gis lu ñu lekk moo xam-xam boobu su borom xamal ko ne da ngay jàpp ga sax bi nga fett ko am na benn tomb bu nekk ci bopp bi bu ko ci fettee dootu mën a dem fenn dootu mën a yëngal benn ci te du dee ba ba muy nen ba toyaatal ba doom yi mën a lekk di lekk ci gasax yooyu ba mën a naaw nga xam ne kon suñu borom tabaraka wa taala fu nekk bu nekk bindee ko mu nekk nga gis naa mas nañ ko waxtaane ci beneen conférence ñi nga xam ne loolu la ko suñu borom maye gannaaw moom dafa yéex rab ñi ko war a jàpp di ko lekk war na am lu tax ramoowu duñ ko mën a jàpp moom itam yi muy rëbb way yëg yooyu di leen lekk yéex na yéexaay boo xam ne bu ko ñooñu xamee naaw mu may ko mu mën lu mel ne ay ay wàcc toor yi nekk si jën wàcc toor yoo xam ne dafa mel ne seet ba nga xam ne béréb bi mu nekk melo béréb boobu day daal di tàppee ci clé yi bu ko wëlbatee bu mu dem rek mu daal di niroo foofu ba nga xam ne ñi ko bëgg a jàpp duñ ko xamee day niroo xob yi ni mu bëgg a jàpp itam duñ ko xamee ba mën a naaw day waax ak si mu sàkkal ko itam ndax ni mu yéexe lam yoo xam ne dafa mat meetar daf koy sànni am na ndab bu ci nekk day daal di kole ci wen ñi rek mu daal di ko xëcc lam yi moom la guddee daf koy taxañ ci put mi ne ay ké kéemaan ak ay xam-xam yu nëbb yoo xam ne daf koy def ci jaamam yi jaamam yi ñii nit lañu jinne yi rab yi njóowa yi weñ yi day picc moo xam ne day naaw fii dem ba Arabie saoudite su wañu ko fi laafum ndeyjoor mi jaaroon fi la laafum càmmoñ ñuy teg mu xàmmee ko ak ci jaww ji mu xam ne fi mu nekkoon mu leer na kon tabaraka wa taala ku yéemu ci jëfam ci lenn rek da nga xamul yàlla ndax lépp la mën te lépp la jëf li mu feeñal nga xam ko ak li nga xamul li ñu tuddee al ilmu laduni muy xam-xam boo xam ne dafa jóge ci suñu borom yooyu ci al ilmu laduni la bokk ndax amul benn nit bu wàcc di jàngal ñooñu ñu ñuy def wala melo yooyu ñu meloo dul suñu borom rek moo leen ko xamal ilham la boo xam ne dañ dañ ko judduwaale seen tabia la ci suñu borom moo ko def si ñoom. naka noonu ci jaam ñi itam noonu la ci sàkk ñoo xam ne daf leen di def ñuy ndamal xam-xam Sidina Ali waxtaanee nañ ko ba tàyyi soxla wuñu ci demaat Sidina Abdullah ibn Abbas mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xaaral xibrul ummati kii mooy fóoree xeet wi alim moom yonent sallallahu alayhi wasallam dafa ne ana madinatul ilmi wa alim baabuha maay njëndil xam-xam alim mooy bunt bi sayyidatuna Aisha radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne xuzu sulusay diinikum min haadihi al-humayraa ndax su tuut su xonq si jël leen seen ñaari sulusi diine ci moom ndax bari xam-xam kon ñoom jaam yooyu ñett ñooñu nga xam ne ci li saaba yi li ñuy bari bari xam-xam ñett yooyu ñoo ci gën a bari xam-xam mais Seydina Abdullah ibn Abbas mi nga xam ne mooy fóoree xeet bi biñ ko ne yow yaag sa doomu baay ji muy Aliou ku ceeb xam-xam mu ne benn toq laa ci ay géejam léeg-léeg ñu wute Seydina Abdullah ibn Abbas wax li Seydina Aïcha wax li xam ngeen ne wute nañu ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam laylatul mi'raj ndax gis na suñu borom tabaraka wa taala wala déet Seydina Aïcha radiyallahu anha ne ku ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na suñu borom fen nga fen mu rëy ci suñu borom Seydina Abdullah ibn Abbas ñu laaj ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na suñu borom mu ne gis na ko gis na ko gis na ko ñoom ñëpp kenn ku ci nekk wax nga dëgg nan la loolu mën a demee yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha laajee ndax gis nga suñu borom Sayyidatuna Aïcha bari na xam-xam waaye am na géej yoo xam ne du ca xóot ndax euh, bi ñu joxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam Euh, secret bu mag boobu bu ko Sayyidatuna Aïcha laajee daf ne ko yéen ñu xamal ko jigéen kon foofu itam mu yemal ko fa mu war a fa mu mën a yem bët yii gisul suñu borom ndax alquran nee na laa tudrikuhu l-absaar wa huwa yudrikul absaar bët yii bët yi nga xam ne bët yi yaram la bi ko Abdullah ibn mu xamal ko ne ko gis na ko maanaam ci bëti xol te bëti xol moo gën a leer bëti gis nii moo tax kee mu ne ko gis naa ko kee mu ne ko gisu ko ñoom nga xam ne suñu borom jagleel na leen loolu ci saaba yi saaba yi ñeneen ñi ci des ñëpp itam kenn ku ci nekk li ci gën bari am na lu leen suñu borom jagleel te ñeneen ñi amuñu ko sayyidatuna Hudayfa al-Yamani suñu borom daf koo xam-xamu bu sell ak xol bu tilim naafeq ak ku dul naafeq ba Seydina Omar ko daan laaj ndax man xam nga ci man benn jikko boo xam ne jikko naafeq la Seydina Omar bi nga xamee ne wala tusalli ala ahad minhum abadan bi suñu borom waxee ne naafeq yooyu nga xam ne dañoo nekk ci biir jullit ñi di fexe fexe yu bon di ànd ak yahoot yi di wet di dugal ay sikki ci xolu nit bu ci jullee kenn bu ci kenn dee ba nga jullee ko te bul taxaw ci bàmmeelu kenn nga xam yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxtu kenn dee ci ñooñu du ko jullee du fa dem du taxaw ci bàmmeelam Sayyidina Xudayfa moom xamoon xaal suñu borom def yonente bi sallallahu alayhi wasallam xamal ko loolu de moom itam Sayyidina Umar di def waxtu woo xamee ne rek kenn dee na du dem ca rob ba féeg xosay fa demul bu ca demee nag mu xam ne kii bokk ci naafiqoon yi ba daldi dem ba mu naafiqoon yi jeex donc ñun Seydou Moussa bi ni mu waxee ne Seydina Ali moo leen dàq àtte Seydina Ali moo leen xam faq ila axiri ila axirihi naka noonu la Seydina Aboubacar maa fadlakum Aboubacarin bi kasrati salaati wala sadaqati wala sawmi walakin bi sirrin waqara fi sabrihi Abubakar lim leen gën a di julli bu bari du koor bu bari waaye secret bu nekk ci xolam la secret yooyu nga xam ne suñu borom mooy tànn xolu jaam ba mu koy def jaam bu ko suñu borom jox jox na la yiw wu bari dafa am maa fekk nu ay maan ci ci saxaaba yi la bokkoon maa def naa ne waxtaan nañ ko ci ay conférence mën nañ ko trop waaye bu ñu waxee ne rek ñaari imaam yi nga xam ne ñeent ñi nga xam ne ñooy imaam ahlu sunnati ñooy borom xam-xam yu sell yu mat yi nga xam ne ñoo sos ngir yi nga xam ne ci la lislaam ci kaw sunna ci la teg ñi ci siiw Abu Hanifa Malik Shafii Ahmad ak li wute ci ay jikko yëpp te jikko yu rafet fii ard bi mu am ci ngërëm ngërëmal yàlla nga xam ne yow ma xiyaam dañuy sol ndëppal muus loo xam ne day xotti asamaan yi juróom-ñaar xam ne suñu borom dafa leen di toogloo ci maanaam chaise chaise fauteuil yu wurus ndax ngërëm lu leen gërëm nga xam ne ñoom ñooy fonki téye l'islam fii daal l'islam mu ne day limaamu Ahmad ak limaamu Shafii ñi nga xam ne booy seet mën nga ne ñoo ci gën a bari xam-xam ndax ñeent lañ ko ci mujj rek yaa ëpp loo xam ci xadis ndax xadis yi dañ koy dajale ku dajale ba xam ci lu bari keneen fële mujj bu ñëwee la nga dajale mu boole ko ak la koy dajale ak la koy dajale li mu dajale lépp ci ñooñu keneen ka la mu dajale ak ñeneen ñi mel ba nga xam ne limaam Ahmadu moo ëpp xadis ci ñeent ñooñu gannaaw Shafi yi. ñoom ñaar ñoom ñi nga xam ne ñoo la seen bi mu ne day ak li ñu foore ci yàlla dañu daan dem fekk maaxutul kër wala seytaan raay waaye boo xam ne jàngul dara ñu boof ci kanam ci kanam lu tax ragal yàlla ga limaam Ahmadu bu ko doon daa wax naan waaw maaruf mi nga xam ne da ngeen dem di sukk ci kanamam ndax xam ne xadis mu ne ko noppi lu ñu dee xam-xam bu dul ngir bëgg a mel ne moom nga xam ne kon kooku suñu borom jox na ko ñii suñu borom jox na leen xam-xamu sharia moom suñu borom jox na ko sikkare boo xam ne mooy tax mu gën a ragal yàlla ñoom ñëpp su borom teg ci tagg beneen xeetu xam-xam boo xam ne li koy jox nit mooy settantal ak xalaat ak xalam li al wax ci alquran min aljibaali judadun diirun wa umrun muxtalifun alwaanuhu wa garaabi bisuun wa min annaasi waddawaab wal an'aam muxtalifun alwaanuhu li kadalika innamaa yaxsha llaha min ibaadihi al-ulamaa ulamaa yëpp ñooy ragal yàlla dëgg dëgg ragal ñoo koy taxaw xam ci ragal ci la doomu aadama mën ak la mu yelloo kañ la ko wax bi mu limee ci kaw ci fi suñu yi montagne yi ni ñu wutee ak ni ñu dëgëree ni ñu demee ak ni nga xam ne man lañuy ragale yàlla ba bay wàcc raisin yi li nga xamee ne lii day xonq ba ñuul lii weex tàll nga xam ne benn garabu raisin dana mën a am ay doom yi ñuul yi weex moo tax shaahir bi ne wa min taajiji xalqillahi raatiyatun yuxsaru minha mulaaxiin wa xisbin mulaaxi mooy la reseñ ci weex xisbin mooy ju ñuul ji wa xaraab bi suudiw wa min annaasi wa dawaab bi wal an'aami su borom delloo suñu xel ci xalaat ci nit ñi nit moom buñ ko xalaatee dañuy defe ni sax moo gën a yéeme ci li yàlla bind yuuru nit ki rek nga xam ne pepp yi maanaam xal xalaayaay yi atom yi cellules yi ay milliards la nga xam ne nit ki mën na xam lu bëri bëri jaxasoo ci yuur gi mën na xam-xam bii bii ñëw tegu ci kawam bii ñëw tegu ci kawam bii ñëw tegu ci kawam rawatina usines yu bari yi biir kii di togg tur kii di togg taflit kii di togg meew kii di togg euh, dem kii di togg mbir kii di togg deret kii def yépp te benn ci jaxasoo moroomam nga gis ne loo gis ci kaw suuf si lu dul li sax ak liy te moom lu rafet doomu aadama yi ko def xel mi rek ko indi nga gis xelum doomu aadama àgg di la won fii loo xam ne ma ngay xewee ca Màkka wala ca Amérique a fab dara loolu fan yooyu wax naa ko ba tàyyi ci ay conférence yaakaar naa ne euh, maanaam doomu wax ne ci doomu aadama la sàkk xalifa xalifa mooy lan ki ko mën a wuutu ci kaw suuf si ki wut suñu borom ci suuf day am lu malaayika yi am ba noppi am luñ amul am lu ndundat yi am ba noppi am lu ñu amul boole leen nit ki ni ko suñu borom bindee mu jël moo fekk maanaam mu jël échantillon ci lépp lu mu bind boole ko ci biir nit ki xam ne boole na ci biir nit ki malaaka boole ci mbaam boole ci gaynde boole ci jaan boole ci wun boole ci yooyu yëpp ci biir nit ki boole ci seytaane ci biir nit ki boole ci jaamu yàlla yooyu yëpp ngi ci biir nit ki ci kër ay jikkoom ak meloom ak jaar jaar ak ak yaram gi ñu ko yar ak lañ ko wan ak la mu xam ak la mu réere ak la mu xamul dama mas booba yàgg na yàgg na daanaka sax xale la ñu demoon boole ñu ànd ak booba dañuy jàng école maanaam ci lycée yi benn jigéen benn jànq la ak beneen xale lu góor ak beneen sama morom moom la mu ànd na mu gaañu na léegi di maam Baara Mbacke rahimahullah ñu doxante noonu ci wetu géej gi ba gis ay dëkk yoo xam ne def nii mel na dañ ko doon yett mu jekk ba dee xale bu jigéen bi ne ah ñu waxate ki na ko doon def lii maanaam ki ne ah li kay moom li kay ñu leen ah, kay moom xam nga ni yàlla rek nii xale bu góor bi waaw am na première partie di bàkkal am na deuxième partie sax te ko man kat man yi ma man yi ma gis ñi di def ko gën a maanaam montagne yi nit na taax yëpp gën a rafet mu ne ko fekk booba keneen ki ñëw ki ñu jigéen la moom daf koy ma ne ko waaw kanamu kanamu kii jigéen kii ak yooyu nit la ci mu ne ah ko ko mu ne yàlla xam-xam nga nga xam ne xam ya nga xam ne settantal di waaru ci kaw ci fi suñu borom yi di xóotal say xalaat moo koy joxe am na nag secret bu suñu borom di def ci jaam bi moo xam ne mooy difi xalaat yooyu ne moo koy dëgëral moo tax am benn suufi benn shaa'ir benn wér bu ne tawadda bi maa'il ghaybi in kunta za sirri wa illa tayammam bis sa'idi wa bis sahri wa qaddim imaman kunta anta imamahu وصلي صلاة الفجر في أول العصر فهذه صلاة العارفين بربهم فإن كنت منهم فانضح البر بالبر من توضأ بماء الغيب نغا جاب ndoxum kumpa na nga ci jàppe booy julli na nga jàppe ndoxum kumpa bu fekkee ne borom secret ba nga am nga secret bi ñu tax may wax bu fekkee ne amula secret boobu na nga tiim ci suuf bu fekkee ne am nga secret boobu ba nga jàppe ndoxum xëy bu moom ndoxum kumpa moomu na nga jiital ilimaan bi nga xam ne yaa ko jiite woon yaa doonoon ilimaan te nga julli julli fajar te nga julli julli fajar ci ñoom benn takkusaan lii mooy jullit ñi xam yàlla bu fekkee ne bokk na ci ñoom fabal géej gi wis ko ci jéeri ji wise ko jéeri ji mooy lan wax ju tëx ju lëndëm la wax waaye nag ko xam wax ju leer la tawadda bi maa il xay bi ndoxum kumpa mooy ndox moo xam ne li ñu tuddee al faydu mu di ko séddale ci ay waxtu ci jamono ji ñu ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne taatan leen suñu borom dana sotti ay leeram yéen mu ngeen ci jamono ci njàpp mi lu mu tekki xanaa nga fët say ayib yépp ba lépp luy tee àgg ci yàlla lépp luy tee xam yàlla ci jikko yu bon fen kañaan rambaaj lor nit mbañeel bëgg adduna bëgg lekk bëgg nelaw yépp njistal lépp na jàpp ndox moom maanaam na raxase sa xol ba ñu yëpp set mooy tawadda bi maa il xay bi ndoxum kump moomu jàppe ko in kunta za sirri bu fekkente ne borom secret nga maanaam am nga isti'dad suñu borom bind na la bind boo xam ne da nga mën a àgg ca àgguwaay ba ndax du fas yépp mën a daw am na fas wu ñu bind ngir mu war a mën a daw waaye dana aajoo ñu tàggat ko mu gën a mën a daw wa illaa bu fekkee nag yow mënuloo jàppe ndoxum xëyb moomu na nga tiim ci suuf si ak ci montagne yi tiim lu mu ci jublu mooy kon na nga yem ci sharia rek na nga julli ni nga ko sante na nga ko mënee woor ko mënee def lii nga xam ne moom lislaam santaane ci zahir lépp nga di ko a tooñ bu fekkee ne àgguloo ca jàppee ndoxum kumpa moomu na nga def noonu wa qaddim imaaman kunta anta imaamahu na nga jiital imaam ji xam ne yow yaa doon ko laaj sëñ Tuubaa mu ne hawaana intaha lil xaqi wal xaqu diinuna imaam ji nga xam ne yaa doon limaanam mu di la bëgg moo doon sa bànneex sa bakkan nafsu léegi da ngay dem ba nga xam ne sa bànneex mooy li yàlla bëgg nga xam ne kon mën ngaa jiital sa bànneex ndax la la neex lay sa bànneex lay sa bakkan mooy yàlla rek nii sëñ bi waxee ne xawaa nan taxaa lil xaqi wal xaqu diinu naa suñu bëgg-bëgg suñu suñu bànneex noonu jëmale ci yàlla te noonu jëmale ci dëgg te dëgg gi mooy suñu suñu diine mooy yàlla nga xam ne ko nit ki day dem ba léppam yaw léppam mat nga xam ne amatul bànneex bànneexam mooy li li yàlla bëgg li ko neex ko defee bu boobaa bu jiitalee bànneexam di dox ma nga jaar ca yoon ma nga jëm ca yàlla mooy waqaddim imaaman kunta anta mu ni dellu wa salli salaatal fajri fi awalil asri jullik fajar na nga ko julli ci njëlbéenu takkusaan loolu mooy lan jullik fajar fajar mooy gan waxuñu suñu fajar gi jant bi fenk maanaam roo yi bi ñu leen bindee ba ñu naan tëll mel ni seq mel ni fajar nga xam ne dañoo set wecc amuñu bàkkaar xamuñu adduna xamuñu bànneex xamuñu mer xamuñu dëng xamuñu bañeel xamuñu dara fajar googee na nga fa julli na nga ko julli fi awali asri asri mooy dana tekki takkusaan waaye dana tekki itam jamono maanaam ci njëlbeenu jamono ak sa dund bi nga juddoo rek tàmbali julli julli gu leer xol bu leer na ba roo yi di fenk set wecc jóge fa suñu borom tabaraka wa taala mooy tawadda bi maa'il ghaybi in kunta daa sirri wa illaa tayammam bi sa'iidi wa bi sahri wa qaddim imaaman kunta anta imaamahu wa salli salaat alfajri fi awwali al-asr mu ne fa haadihi salaatu al-aarifiina bi rabbihim lii kat moo jullit aarifoona billaahi mu ne fa in kunta minhum su fekkee ne bokk nga ci ñoom fandaxil barra bil bahri tànqal géej gi wis ko jéeri ji mooy lan géej gi mooy xam-xamu baatin xam-xamu diw boobu jéeri ji mooy sharia kon sharia na nga ko jëf ànd xam-xamu baatin bu ko defee ni ngay jëfee jëfi topp sharia du munoo jëfi ñeen ñi nga xam ne xamuñu xaqiqa boobu mu dellu si fekk si ki ma doon wax naan ñaari rakkaam mën na ëpp doole jaamu jaam yëpp saa tax am na nga xam ne istidaad bi ci ñi rawante ñii dañu leen a bind ñu war a mën lu rek bu yàgg ñii tuuti rek la ñuy tàggatoo ko lu mel ne kii nga xam ne dañ ko yére fukki kiiraay kii yére ko juróomi kiiraay kii ñett kii ñaar kii benn ñoom ñu rawante waaye kenn ku ci nekk ba ngay jublu set nga wecc li sallallahu alayhi wa ne kullu mawludin yuladu ala fitra wa inna abawaahu yuhawwidaanihi aw yumajjisaanihi aw yunassiraanihi képp ku ñu jur ku juddoo juddu nga ci fitra maanaam ci bind bu sell boo xam ne nangu nga ngëm sa xol nangu na gëm mën na gëm yàlla mën na baax. waaw loolu la. loolu sax ban heure jot. waaw ah. complété naa rek. xanaa ma tëbët tëbët wetu. waaw kon nekk ci rek. yee bari na bari na bari na lu gàtt waaw lu gàtt ko ci laal ci position kii maanaam jëfi ba bu amee ay laaj nag ñu daal di dem léegi bu dee laaj yi am te dana am te trois heures ngi ne li ma waxoon ne li ma waxoon ne <laughs> dañoo ay darajaat lañu ci ñuy muuree ci kiiraay kii mooy am na ñu muuree junne kiiraay ci loolu mooy misaal benn misaal rek gàttal ko yonent Yàlla Isa ak benn yahud yonent Yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam dafa doon dem tukki benn yahud itam jëm fa mu jëm yonent Yàlla Isa ne ko gannaaw danoo ànd nañ boole suñu lépp nañ boole suñu yóbbal yow bi nga amee ñaari mburu yonent Yàlla Isa amee benn mburu ñu ne nag boole ñu boole ba ñu boole ñu dem ba mu yàgg yëfër bi gis ne Isa kat benn mburu rek la am te moom ñaar la am ñu dox ba sonn àgg ci benn kër garab ñu ne nañ wàcc ci garab gi fanaan ci nag wàcc ci garab gi Seydina Isa daal di kàbbar di julli yëfër bi daal di lekk benn mburu bi <laughs> waaye waaye li ma ngi amee ñaari mburu ma amee benn mburu bëgg a boole daal di lekk benn mburu bi mu lekk mburu bi yonte eh, eh, Yàlla Isa daal di julli ba pare ñu ko aywa Andrea anam mburu bi daal di génne mburu benn boobu su ko ah ñaata mbuur nga amoon ne ko benn dong nga amee woon de ku ci nekk lekk benn mu ne ko fi benn dong nga mu ne ko bii ne benn laa amoon ñu dox di dem ba yàgg ñu romb benn gumba yan saa ne saa daal di raay gumba bi mu daal di di gis yow bi ne ko leer si yow day doxal ne saa mu ne ko ah suñu borom ma ko def damaa damaa damaa ñaan suñu borom rek mu indi ko mu ne ko xaar mu ne yow de mu ne ko waaw mu ne ko waaw nag léegi yow yahut bi ci darajey xam ne moo gis loo gumba maa ngi lay laaj ndax ñaata mburu nga mu ne ko la <laughs> fañ mënul jóg yow la fañ waaw bu ma ñaan bu ma ñaanee suñu borom mu wéral la ndax kon dañ ko sant mu ne ko waaw waaw mu ne ko suñu borom wéral ñu kii suñu borom wéral ko waa ji daal di jóg taxaw yow du ne ko yow mu ne ko ah suñu borom ci daraja ki nga xam ne moo gis loo gumba taxaw loo mokk bi ci ormay loolu maa ngi lay laaj ñaata mën nga am mu ne ko wallaay benn daa am yan <laughs> saa yan saa yan di noppi rek mu fat ñu tax ba fekk fit ci benn benn benn dex dex gi dafa xóot yan ci àlla insaan ne ko waaw ñun de amul gaal te pom amul lii amul pom waaw lan nga def ah lii de pexe jeex na waaye yow dafa naan sa pexe bi jeex mu ne xam nga la ngay def ne ko mu ne ko mën a gëm te mën a xippi nga jàpp ci sama ndig nga toog ci sama gannaaw fu ma teggee sama tànk rek teg fa sa tànk ñu mel na kuy dox ci suuf ba jàll yan ci àlla insaan ne ko waaw ci daraje ki nga xam ne nag ci orne ki nga xam ne moo gis loo gumba gi jubloo lafan bi téye dex gi ba nu jaar ci kawam te labunu ñaata mburu nga amoon mu ne ko walaay benn laa amoon <laughs> ñu dem ba romb ay nag rek xiif nañu yoon si yàlla Isa jàpp benn nag ren bi daal di fees ndax dañu lekk ba mu ne ko nag bul dama yax ñu lekk ba suur yoon si yàlla Musaa dajale yax yëpp sol ko ci mbuus nag dañu koy laal ñu ko jubal ci ndigalal yàlla nag ñu mu ne ko xëy yow nga daal bis bu ne ngay gën a doy waar mu ne ko waaw ci yàlla rek waaw na yàlla mi nga xam ne moo def yëpp ñaata mburu nga ne ko wallaay benn rek laa ñor yow <laughs> nag daal nga waar ñu dem morom ba ay kéwél mu def boo xam ne ñaar ñi dafa am benn bi ca kaw la ne étape bi ci def ci suuf yahud bi dal ca kaw Isa dal ci suuf ñu koy tëdd ba guddi yahud bi dal di wàcc sàcc yetu Isa yi xam ne moom la daan laal dara mu mu sotti ku mel ne ko rëbël dal di ne xaar cëm laa ba léegi bu bu jógee dana waaru waaye man nii man damay njabar bu soobee yàlla gumba bu ma faj nangam nga may jox <laughs> lafal bu ma faj nangam nga may jox daal di jóg nag daal di daw dem nañ ba dugg ci benn dëkk boo xam ne buur bi dafa feebar feebar boo xam ne kenn mënu koo faj mu yaakaar ne ku feebar wala nga bu ma wax leen ma ko ne ko ñëw ci kat buur bi moom dafa feebar waaye kenn mënu koo faj mu ne ah man mën naa koo faj ñu ne ko ñu ko fi jéem a faj yëpp nag te mënuñu ko daf leen a rey daf leen a faral bandar mu ne ah man ne dama koy faj bu mu gisee ma faj ko aywa boog ñu ne ko dañ lay boo ko fajul de mu ne ah waaye nañ dem ñu ne ko faj yóbbu ko ci buur bi. mu dajale ko ku ci jural ci ndigalal yàlla wéral ci ndigalal yàlla wéral ci ndigalal yàlla buur bi gën a feebar lu mu def rek buur bi gën a feebar ñu jàpp ko nag dañu koy yéegal nag ci kii fi ñu koy yeeyee fi ñu koy daajee nag pour rey ko yoon ci yàlla instant dal di agsi léegi eh, yéen kii sama xarit la bu leen ko rey lu tax ngeen di ko rey ñu ne ko buur bi ku ne mënul koo faj boo fajee te mënuloo ko rek daf lay rey mu ne nañ dem daal di dem faj buur bi mu wér mu ne bàyyi leen ko bokk ci dégg nga ndax faj naa buur bi ñu bàyyi ko. mu ne yëfat waaw ci war na suñu borom nag mu ne ko wallaay benn rek laa yoroon. dem ba àgg dëkk naka ñu gis dëkk bi. dëkk bi nga xam ne dafa ràpp ba ñëpp dem kenn nekkatu fa fekk ñetti birig yi wurus moo fa nekk bis gën njaa yi gas nañ ba mu feeñ yahut bi gis wurus wi amatul jàmm Isa ne ko bàyyi ko kii way alkoo koy amee way alku ñooy amee ñooy ñoo ko moom mu ne ko ah man daal man daal ma ko topp faral mu jël ko xaq mu gis gën sax ci suuf si mënu koo fab ne ko bàyyi ko ci suñu mën dem kii ñu koy fab dañuy alko ñëw Esa bugg la Esa waaye xel naa ngi wi sore bu ñu ñetti ñaari gaay agsi benn benn ñaari gaay bi ñu agsee daal di gis wurus wi ñu ne kay wurus bii daal di agsi ñu lamb ko mu dëgër ñu ne nag benn waaye bi demal ci ndëkk ba boo demee nga jëndal moo ñam lu mu lekk ngay indi daaba joo xam ne maanaam mbaam wala fas wala gëléem ñu sëf ci or waa ji ba ca dëkk ba daal di waa man nguus bi ba di ko bokk ak ñii danga dama jënd ñam def ci tooke maanaam posen rek ñu ko lekkee dee man ba mu moom or bi fekk ñaar fu mu dañee waa ji daal dafa bëgg a te mën noo ko fi jiitu bu ñëwee rek nañ ko rey waaw ji daal di jënd yàppam def ci potam bi bi di ko rey ba noppi daal di lekk ñoom mu ne ko waaw yahut bi newoon naa kii mooy alcool koy moom mu ne ko waaw dama bëgg nga may yow bi ne ko nga may ma ci rek yow directeur nga may ma ci benn direct rek. mu ne ko waaw ñoom def ñu dellu ba ci ba ci mu ne ko man léegi ñu ne ni def léegi man benn yow benn benn bi ci def. ka lekkoon beneen mburu ñetteelu mburu mu ne man ma lekkoon beneen mburu defal barke yow ba daal di buddi briguier ñu buddee briguier mu ngi koo attan ñii ñëpp dee nañu mu bëgg koo sëf ci mbaam mi nga xam ne moom la waa ji indi woon daal di dee ci diggante bi loolu ñu xam daal di sotti waaw léegi ñu ne kon ñu dem ci laaj yi na nga dem ci laaj yi mais am na continué ko ci. laaj yi mën nañu am. laaj yi ñëw. bari na lool. affaire bi dafa bari xaarul sax ñoom ñu kii rek nan la ñu ci laaj. Isaa waare yahud bi boo yahud ba daataan dee man ko ne adduna ñii def ñu ko bëgg jox ko seen mooy duñ ci njëriñ njëriñ lu am solo te dana leen moom moom misaal borom junni mbubb la yoo mooy li gën a rëy mooy li gën diis mooy li gën a mën a yàqal mooy bëgg alal te mooy bëgg àddina te alal alal dafa sax ci roo ci la ñuy xamee ku gëm ak ku alal ci xol la ci xol ci la borom di nattoo jaam bi Abu Bakar ak Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhuma ci ji tàng torop ñàkk di metti muy jamono boo xam ne yoon yu ñagas ay montagne di yéeg ak a ak ay daj yu ñaw amuñu ay warwaay yu doy amuñu yóbbal yonent bi sallallahu alayhi wasallam leen lël bi lël mooy armée waajal leen lël bi kenn ku nekk day fab la ci sa alal indi def ko ci yàlla sidna Abu Bakar indee la mu indi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko loo ko bàyyi sa njaboot mu ne ko yàlla ak yonent bi maanaam rek lépp la indi kon bàyyi leen fa dara nee na lu si na amar ba mu indee bu ko laajee loo ko bàyyi mu ne ko lu toll nii mu ne ko noonu seen jëf yi ne rek noonu ngeen tollante ñun nag sidna Omar radiyallahu taala anhu wax na yonent bi salaam ne ko bu ma fi toogoon nga wax ngënee ni Omar ba dama xamoon ba saa taxaw la ba fajar du jeex waaye nag Omar ci boppam benn benn yiw rek ci yiw yi Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu te loolu yëpp lu ko waral bi sirr waqara fi sadri waqara fi sadrihi moo di ngëm ba xol bi sooy ngëm boo xam ne ndax ngëm gi day wax kenn xamul fan lay ni ndax sidna Ali radiyallahu anhu nee na bu ñu wuññi woon kiiraay yëpp yu dox suñu diggal suñu borom bu tax sama ngëm gi mën a dolli maanaam àgg na fa mën kon nan la sidna Abubakar gën a gëmee yëpp kon fa mu yëre yow na xiyam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sidna Omar gannaaw képp koo xam ne ci sa càmmoñ nga jëlee sa téere te dañuy sànni sa téere ci sa gannaaw ñu poqati sa loxo càmmoñ bi ci mbagg mi saxal ko ci sa digg gannaaw nga jàpp téere bi ku jàppe sa téere càmmoñ yaay bi ku jàppe sa téere ndeyjoor yaa gën a texe ku njëkk a jàpp sa téere yaa gën a texe ñu ne sidna Omar mooy njëkk jàpp téere bi ci ndeyjooram bu ko jàppee ba noppi ñu ne ko ana si ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon am na nga boobu Sidna mu ne Abubakar dem bu yëpp xam ne daal eh, xol ci la lépp ne moo am solo xol bu teg ci yàlla ku jommi nit benn yoon rek lay jommi ku yàlla jommal dara dootu la jommal boo jommee ci yàlla da ngay lap ci yërmande yàlla yónnee yàlla nag alxuraan dafa ne fanzur ila athari rahmatillahi tafihi lardu ba'da mawtiha mu misaal jeexiiti yërmande suñu borom nga gis suuf si bu nooree ni muy woowee comme jaune ñax mi jaune lépp waay jaune nga gis bu ndox laalee suuf bu tawee taw bu bari rek balaa am semaine waxuma ñax mi ak garab yi waaye soccant yi picc yi melentaan yi lépp luy dund rek nga gis ne ndox jeexit yërmande suñu borom la tabaraka wa taala safara jeexiti merum suñu borom la waaye suñu borom tabaraka wa taala dafa ne sabaqat rahmati ghadabi sama yërmande jiitu na sama mer maanaam yërmande moo ëpp doole meram yërmande nag li koy xëcc mooy xol bu ragal yàlla moo tax ñu ne bu keroog yomal xiyaamee bu ñuy jéggi siraat siraat xam ne dafa tiim safara da ngay gis aji gëm joo xam ne siraat daf naan ko gaawal sa leeri xar kanam yi mu ngi fay sama safara ndax lu tax yërmande suñu borom ji nekk ci moom ndax xolam bi nga xam ne ragal yàlla ba fees ragal yàlla day xëcc yërmande suñu borom te yërmande suñu borom lu mu dugg daf koy nëtëxal naatal ko neexal ko def ci ak mat ak bànneex merum suñu borom lu mu dugg musiba naaru la mu li ko misaal mooy safara waaye fu ko fas fu ko fu ko fu ndox fekk fay ko yàlla bi borom bokk na ci yërmandeem kon royukaay bu mag bi nga xam ne waaye ci sëñ bi laa doon bëgg a laaj waaye mën na dikk ci mën na dikk ci laaj yi mën na dikk ci laaj yi mën dem mën dem mën dem mën dem mën dem mën dem conférence bi dafa guddi te guddi na beneen yoon bi ma dellusee moom moom conférence boppam la sëñ Tuubaa rek conférence boppam la laaj leen ci waaw benn la trois jours def na am na ñoo mënuñoo laaj lool te boo ci laaj benn boo yemal mu yem waaw bind nañ bu bari nañ ci seet lu am solo solo ah. laaj bu njëkk bi kii dafa wax ne laaj bi jotoon na ko fee laaj at yi weesu maanaam daaw jéeg wala daaw mm-hmm. waaye daal eh, joxoo ko ci woon ab leeral mm-hmm. naan da nga ko jégalu woon. Mhm. yaa ngi laajaat mu di ko delloo nag ndax. daal li ñu mën a tontu la. waaw maanaam daal da ko delloo bu yow nag boo ko déggee da nga xam ba xam ndax mën nga cee tontu. ndax lu ñuy tontu la wala lu ñuy dul tontu. ndax en tey tamit jëmee àdduna sala bi wala taxul solo waxte tala ah, bi. ah tey tamit. jëmee àdduna sala bi wala taxul solo waxte tala bi. Hmm, wala taxul solo waxte tala bi. Hmm. donc dañ ko fee laajoon. Hmm. jëmee aji maanaam jëmee aji. Ah. jëmee ala wala jëmee. ba tey tamit jëmee àdduna sala bi. waaw ah, أعطيتني الجميع دون الثاني ولتقول سورة واحدة ولتقول سورة الصفات الجميع هو مولم لمصاب خمكو ساقكو ak li gën ci moom te xamu ko wala mu xam ko te sakkuwu ko moom mboolem li nga xam ne moom jox nañ ko ko li nga xam ne moom ci boppam xam na ko bëgg ko sakku ko ak li nga xam ne bëgg na ko te jëm koo sakku ak li nga xam ne xamu ko ci li yàlla amee boole ko jox ko su ma waxoon ne wala xaar sirran raaba an xayri muxyi suñu borom bon nag te mbóot moo xam ne ump na ku dul woon suñu borom waxul suñu borom ak keneen ne suñu borom rek ne ku dul suñu borom ump na ko lépp nga ca biir ump na ku dul suñu borom wala xaar sirran raaba an xayri muxyi kon daf lay leer ne Sëñ Tuubaa jëmee boobu mu wax lu liñ ko tànnal rek mooy li te mooy li ci moom te mooy li mu bëgg te mooy li nga xam ne moo moo am njëriñ kon bu ne jox nga ma li nga ma tànnee li ko tànnal lépp mooy la gënul mooy la nañ ko ko te du ànd ak rékki rékki dana di am nitu yàlla daañu ko rékki nit yàlla moroom nitu yàlla moroomu nitu yàlla am dana ko rékki suñu borom dana ko rékki rëcc rek dafa am ñoo xam ne wees nañ ko kenn du leen rëcc xal-xalaatu ko lu ñu maye nangu ko mooy rëcc mooy rëcc bit dana jaamu yàlla jaamu yàlla ba am leer gu màgg benn bis nit tooñ ko tooñ gi naqari ko rek suñu borom rëcc ko am na ñoo xam ne duñu leen rëcc waaye dañ leen di nattu sëñ Tuubaa gis ngeen ne ci géej gi am na béréb boo xam ne dafa daan faral di toog bi jaamu yàlla toog ba benn bis bi mu jubee béréb bi yëg gi mu yëg ne béréb bi xaw na ko sàppi rek ñu nattu ko ci suñu borom sotti ko ci ay jëmmi melentaan ñu sam ko di ko mat te sañu la wokk te sañu la faxas nga xam ne moom kon duuna sala bi duñ ko si duñ ko rëccil dara duñ ko rëccil dara waaye daañu ko nattu nattu ba nag itam day yokk maqaama yi ak may yi rek mu ne li mu teg ci affaire jëmee ak duuna sala bi. wala taxul waxta tala bi. waaw. ak suul mooy lan mooy li mu laaj suñu borom waxtu bu ma sàkkoo itam rek lu ma sàkku rek nga jox jox ma li ma li nga ma tànn lépp lii jox nga ma ko noonu lii ma cee sant ma ma ngir ma am tuyaa boole tuyaa bay sàkku ak li ma kon ca waxtu nga xam ne ci laa ko bëgg ko sàkku ko ca nga ma ko joxe kon dara gisul ndax dégg ngeen <laughs> waxaatal bayit bi ah tey tamit a duna salabi xam ngeen salab lu mu doon waaw wa di taxu di suxla soxla mooy li nga soxla di ko laaj duuna tale bi ba waxtu tale bi wala duuna tale bi waxtu tale bi waaw parce que waxtu ma ko sàkkoo lu ma sàkku ci yow rek lu ma sàkku ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom ñaan naa ko ñett mu may ma benn bi xañ ma ñaar yi waxam lu mu gaaw euh. ne kon du caa génne xaratu yàlla lu mu laaj suñu borom rek mu def ko léeg-léeg mu may ko léeg-léeg mu gànt ko fekk na nag gàntu ga moo gën ci moom ko Euh, lii tamit ba aw bayit la muy hmm. faxumtu majzuban ilayka minka dika alayka wa raditu anka <laughs> maanaam ak leeral ci bayit woowu mooy rek dañ ne ci liggéey lu la jot mu ne damaa feebar lu la feebar mu ne sump lu lay faj mu ne sump faxumtu majzuban ilayka minka dika alayka wa raditu anka faxumtu ma jóg majzuban di ku ñu xëcc ak jëg bu ak al ittibaaru al ixtiyaaru moo am ñu xëcc ma jëme fan jëme ci yow fuñ ma jële fuñ ma jëme fuñ ma jële ci yow fuñ ma ci yow madzuman ilayka minka dikka ana luñ ma xëccee dikka ci yow yaay buum gi ñu ma gi ñu ma takk li ma xëcc fiñ ma jëlee mooy yow fiñ ma jëmee mooy yow ak coono ba li ma siy yëpp yow la ci yow la war a an ko sama gërëm yooyu yëpp dégg hmm. ah, tamit day laaj eh, maanaam diggante mushahada ak muayana hmm. maanaam seen tàqale ak ban ci ñoom moo gën a kowe hmm. mushahada ak muayana ulama am nañ ci ay wax yu xaw a wute ñenn ñi ne mushahada féete kaw ñi ne muayana féete kaw waaye ne ñu muayana